rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi as-saabi'i wal arba'iin ba'dal mi'atayn wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi malaa'ikatan yatuufuuna fi turuq yaltamisuuna ahla dikr fa idaa wajaduu qawman yadkuruuna allaha tanaadaw halummu ilaa haajatikum qaal fa yaxuffuunahum bi ajnihatihim ilaa samaa'i dunyaa qaal fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum maa yaquulu cibaadii qaaluu yaquuluun yusabbihuunaka wa yukabbiruunaka wa yahmaduunak wa yumajjiduunak qaal fa yaquul hal ra'awnii qaal fa yaquuluun laa wallaahi maa raawuk qaal fa yaquul wa kayfa law ra'awnii qaal yaquuluun law ra'ayka law ra'awka kaanuu ashadda laka cibaadatan wa ashadda laka tamjiidan wa akthara laka tasbiihan qaal yaqul famaa yas'aluunii qaal yas'aluunaka aljanna qaal yaqul wa hal ra'awhaa qaal yaquuluun laa wallaahi yaa rabbi maa ra'awhaa qaal yaquul fa kayfa law annahum ra'awhaa qaal yaquuluun law annahum ra'awhaa kaanuu ashadda alayhaa hirsan wa ashadda lahaa talaban wa a'zama fiihaa raghbatan qaal famimma yata'awwaduun qaal yaquuluuna mina nnaar qaal yaquul wa hal ra'awhaa qaal yaquluun laa wallahi maa ra'awhaa qaal yaquul fa kayfa law ra'awhaa qaal yaquluun law ra'awhaa kaanuu ashadda minhaa firaaran wa ashadda lahaa maxaafatan qaal fa yaquul fa ushhidukum annii qad gafartu lahum qaal yaquul maqulu malakun min almalaika fihim fulanun laysa minhum innama jaa lihaaja qaal hum aljulasaau laa yashqa bihim jaliisuhum muttafaqun alayhi wa fi riwayatin limuslimin rahimahu llah an abi hurayrata radiya allahu taala anhu an annabiyi sala allahu alayhi wasallama annahu qaal inna lillahi tabaaraka wa taala malaa'ikatan sayyaaratan fudula yattabi'uuna majalisa adh-dhikr fa idhaa wajaduu majlisan fiihi dhikrun qa'aduu ma'ahum wa haffa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim hatta yamla'u ma baynahum wa bayna samaa'i ad-dunya fa idha tafarraqu araju wa sa'idu ila as-samaa' qaala fa yas'aluhum allahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim min ayna ji'tum fa yaquluun ji'naa min cindi cibaadin laka fil ardi yusabbihuunaka wa yukabbiruunaka wa yuhalliluunaka wa yaxmaduunaka wa yas'aluunaka qaala wa maadaa yas'aluunii qaaluu yas'aluunaka jannataka qaala wa hal ra'aw jannatii qaaluu laa ay rabb qaala fakayfa law ra'aw jannatii qaalu wa yastajiiruunak qaal wa mimma yastajiiruunani qaalu min naarika yaa rab qaal wa hal ra'aw naari qaalu laa qaal fa kayfa law ra'aw naari qaalu wa yastagfiruunak qaal fa yaquul qad gafartu lahum fa a'taytuhum maa sa'aluu wa ajartuhum mimma stajaaruu qaal fa yaquuluun rab fiihim fulaanun abdun xattaa innamaa marra fa jalasa ma'ahum qaal fa yaquul wa lahu gafarta humul qawmu laa yashqaa bihim jaliisuhum voilà hadiis gudd na alhamdulillah ñaari version yi dafa nekk li ko imaamul Buxaari indi kaddu yi indi ak imaam Muslim la boole voilà indi bu imaamul Buxaari rahimahullah après teg ci kaddu yi nga xam noonu la ko al imaamu taalibi Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullah alayhim daal di indi loolu moo tax voilà kon xadis bi moom lañ la doon wax jotaay bii ñu génn muy première xadis bi nga xam ne moom la al imaam indi ci buntu bii nga xam ne moom lañ nekk suñu jotaay bii ñu génn lañ ko ubbi woon gisoon. alhamdulilah gisoon nañ mbëmbës tëlmi di introduction bi muy hadis euh, chapitre numéro deux cent quarante-sept baabu fadli xilaqi dhikri wan nadbi ila mulazamatiha wan nahyi an mufaraqatiha li ghayri uzr bunt bi wax gëneelu jataayi sikkar yi ak di soñña di euh, xemneem loo nit ñi ñuy takkook moom waaye tere ñuy takkale kook moom ci loo xam ne moo ci ngànt gisoon nañ benn laay la ci indi woon mu ne woon wa qaala taa qaala allahu taala wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha aaya boobu leen di woon ba wala ta'du 'aynaka 'anhum walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a dugg ci ñeenti xadis yi nga xam ne moom leen di fii bi ñu njëkk mooy xadis bi waxoon naa la euh, moom mii mooy bi ci gën a gudd ak bi mujj mooy xadis 1447 mu ne wa an abi hurayrata amaana mu jeex ci bi amaana it e, firi bi rek jëlal ñu waxtu bi buñu ñu ko jëlalee e, bi ñëw ñu dugg ci njàngat yi insha allah mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci seydina mawlana abu hurayra alhafidu dawsi radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullahi mu ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa nee na inna lillahi ñeel na yàlla inna lillahi yàlla taala mi nga xam ne moo kawe te yéegut malaa'ikatan ay malaaka yoo xam ne yatuufuuna fi turuq dañuy wër ci yoon yi yoonu suuf yi waaw ñoom daal lii mooy seen mission amul leneen lu leen tax a jóg waaw amul leneen lu dul ne ñoom yatuufuuna fi turuq waaw ñoom daal dañuy wër ci yoon yi ci goxu suuf si tamit yaltamisuuna di làmb di seet di ut ahla zikri looloo leen tax a jóg waaye sikkar yàlla yi moom daal daa mel ni benn détecteur de comme boo jëlee fenn détecteur de météo wala benn radar boo xam ne daa am lu muy signaler loolu lay seet bu ñëwee rek mu signaler ko booy daw lu puli wax rek mu flashe la wala radar bi kii avion yi ak radar yooyu ñoom malaaka yooyu walillaahil masal ala ñoom eh, dañoo nekk rek di détecter seet ci kaw suuf bërëb yi nga xam ne fa la ñuy tuddee turu boroom bi tabaraka wa taala lo waa sikkar fa ida wajadu qawman bu ñu dajee trouver ay nit ñëw fekk ay nit yoo xam ne yazkuruna allaha mooy seen maram seen muraad la leen tax a jóg buñ ko gisee mooy ñoo xam ne ñu ngi sikkar bu ñu gisee ay nit yoo xam ne ñoom ñu ngi nekk lañuy seet mooy yazkuruna allah ñu ngay tudd tur yàlla di mentionner le nom de tabaraka wa taala tanaadaw dañuy wootante waaw di wootante ñoom malaaka yooyee ña a jaar beneen côté gisuñu ko ñooy halumu ilaa haajatikum ñëw leen halumu am na halumu am na halumu ilaa ilaa haajatikum la ñëw leen ci li nga xamante ne nii mooy ci seen euh, euh, euh, aajo gi leen tax a jug lool xalu mu imaam alxaas mu ne lughatu ahli najd waa najd ñooy waxe noonu mooy est tay Arabie saoudite ñooñu ñooy waxe halummu wa amaalul xijaaz fa yaquluuna lil waahidi wal isnay wal jam'alu halumma voilà bi lafdil ifraad mu ne bu dee waa xijaaz nag ñi nga am ne Makka ak Medina fañ nekk ñoom ni ñuy waxe ñoom kenn moo xam kenn la ñaar ñett lu loolu ñoom bu ñuy halumma kese la ñuy wax ci halumma mooy kenn comme kenn voilà léegi mooy ñëw leen waaw ñëw leen ñëw leen di leen yee ngir ñu ñëw halumma waay waay ñëw leen ilaa xaajatikum ci li nga xam ne mooy seen aajo qaala fa yaxufuunahum bu ñëwee nag ñu daal di leen muur bi ajnihatihim ak seeni li nga xam ne mooy seen laaf yi ila samaa'i dunya mooy fa ñu nekk la ñuy tegale di muur di leen muur ba li nga xam ne ca lay yéege yéeg ba dem ci li nga xam ne mooy asamaan si nga xam ne mooy bi euh, gina jege nga xam dañ leen di wër wa taral malaakata haafiina min hawlil arsh mooy dañuy wër gaa yi ak seen laaf di ko tegale di ko tegale ni ñu baree ñoom malaaka yi seen laaf yi tamit ni ñu toll ba ci nga xam ne asamaan si gin a jege da koy titiyee da koy laal allahu akbar allah <laughs> allahu akbar waaw waaw mu ngi noonee kon nag bu demee noonu lan mooy xaw mu ne xaala léegi nag mooy bu ñibbisee da riwaay bi bu imaam muslim bi mu jénn moo koy leeral buñ jógee foofu nag ba lool jeex bañ yëkkati jataay bi ñu dellu ci seen borom ah léegi nag ñu wax xaala borom bi ne fa yasaluhum rabbuhum seen borom yeneen saa saam nee na seen borom ñoom malaaka yooyu yàlla yi mu saa saam daal di leen laaj tabaaraka wa taala wa bi alamu bi minhum moo leen gën a xam li mu leen di laaj ne leen maa yaqulu sama jaam ya ngeen gisoon lan la ñuy wax qaalu ñu ne yaquluuna ñu ngay wax déggul yaquluuna ñu ngay wax yusabbihuunaka ñu nga lay sabbal <laughs> mooy dañuy wax subhaanallah wayu kabbiruunaka ñu ngay wax allahu akbar buñ ne sabbaha fulaan mooy nee na ida qaala subhaanallah wa kabbara ida qaala allahu akbar buñ la nee diw nee na sabbahana mooy bu dee subhaanallah kabbara mooy bu ne allahu akbar ñoom nag yusabbihuunaka ñu ngi lay waxal subhaanallah di la bàkk wayu kabbiruunaka di wax allahu akbar di la màggal <coughs> wa yahmaduunaka di la sant mooy di wax hamida fulaanun allah mooy nee na alhamdulillah wayu majjiduna ko ñu ngi lay bakk di la keñ waaw ci yu mag yi nga xam ne moom la euh, euh, sunna ay leeral waaw Allahu akbar waaw waaw léegi qaala nee na borom bi ne yone saa sam ne fa yaqulu borom bi ne hal ra'aw nii waa ñoom dañ maa mësa gis sama jaam yooyu mas nañ ma gis man borom xaala mu ne fa yaquluuna malaaka yi tontu ko alayhi salaam ne ko laa wallah ne ko mukk wallahi waat nañ ko ci yow borom bi tabaaraka wa taala maara aw ko ma suñ laa gis de xaala nee na yoneen saa ne fa yaqulu borom bi tabaaraka wa ne wa kayfa law raaw nii waa nan la doon demee kon bu doon gis nañ ñoom gisuñu ma di ma sant di ma sabbal di ma kabbaaral di ma maggal te gisuñu waa buñ ma gisoon nag qaala yeneen saa saam ne yaquluuna malaaka yi alayhimu saa saam ne la ra'awka kaanu ashadda laka ibaada cey buñ la gisoon dinañ gën a tar niñ lay jaamoo wa ashadda laka tamjiida te doon na gën a tar ni nga xam ne noonu lañ la doon màggale wa aksara laka tasbiiha doon nañ gën a yokk ni nga xam ne noonu lañ lay sàbbaale qaala mu ne yeneen saa saam yaqulu mu ne mo wax borom bi tabaaraka wa taala mu ne leen nag fa maa yasaluuni waa ñoom ñi ngeen jóge sama jaam yooyu ginnaaw yi ngeen ma tontu lii waa léegi lan lañ may ñaan xaala ma yoneen saasam ne yasalunaka malaaka yi ne ko ñoom de liñ lay ñaan alayum saa sa aljanna mooy sa aljanna lañ lay ñaan xaala nee na yoneen saa salam ne yaqulu borom bi ne tabaraka wa taala waxal raawuha mais ñoom mas nañoo gis aljanna xaala nee yoneen saa salam ne yaquluuna malaaka yi tontu ne ah alayum saa sa laa wallahi ya rabb ma raawuha mais déedéet borom bi nañ ko ci sa barke waat nañ ko ci yow ci borom bi tabaraka wa taala waat nañ ko ci yow sa nekk-nekk yaa rab e, suñu borom maara oha masuñu ko gis waaw non masuñu woo gis ajjana ko gis ah qaala yon saa sam ne yaqulu borom bi tabaraka wa taala ne fa kayfa law annahum raw waa ñoom <clears throat> nan lay demee kon buroon doon ne ñoom gis nañ ajjana ah gisuñu ko di ci def lii lépp mu jaral le lii di ma ko ñaan waana looloo demee bu doon gis nañ ko qaala e ne yaquluuna yeneen saa sax ne malaaka yi ne wa salaam law annahum ra'awhaa cey bu doon ne gisoon nañ ko kaanu doon nañ nekk ashadda alayhi alayhaa hirsa konoon te doon nañ ci gën a tar doon nañ ci gën a xër tar ak xër wa ashadda lahaa talaban doon nañ gën a tar ak sàkku gi ñuy sàkku li nga xam ne mooy àjjana wa a'zama fiihaa raghbata doon nañ gën a màgg xemmem gi ñuy xemmem àjjana cëy bu ñu ko gisoon waaw mais nag yu'minuuna bil ghayb alladhiina yu'minuuna bil ghayb liñ fi laaj yépp ghayb la borom bi tabaaraka wa taala aljana ghayb la voilà loolu woo tax sa ate yi jàpp ne ñii li ñu gëm dara wóoru ci parce ñoom dara leen ci leerul waaye ñoom ñoo xamul dara <laughs> voilà ñoo xam ne c'est pas lu ñu dàmb daj du ñu kii dañ leen wax rek ñu gëm ñii ñoo crédit non bi bi man jullit ñii ñoom sax duñu dundu leen fii benn dund am wal iyaazu billah in yella xayaatuna dunya namutu wa nahya ah <laughs> wa ma yulikuna illa dar loolu mooy waxu atey lii suñu dund bii kese fi ama ah. voilà waaw dañuy dund dañuy dee ah jeex na waaw ke lu ñu rey nag amul ay yàllaa ki nàngam waaw daa fekk suñu àpp jot rek temps de demee noonu jamono ji lool la ku dund di nga faatu sa heure bu jotee tu disparais c'est bon c'est bon alors aliyasu billah kon malaaka yi alayhimu sa am ne cey buñ gisoon àjjana kononte kon doon nañ ko gina a tar ak xër gën tar ni nga xam ne lañ koy sàkku waaye ci la ñuy gën a màggee ak xemmem xaala yonente bi alayhi saam salaam ne borom bi ne leen fa mimma yata'awwazun waaw ana lan la ñuy ñaan mu musal leen ci qaala yaquluuna yonent saa salaam ne malaaka yi alayhimu salaatu salaam ne minan naar safara de la ñuy ñaan nga muccal leen ci musal leen ci qaala nee na yoneen saa sam ne yaqulu borom bi tabaaraka wa taala ne leen wahal rawha mais ñoom mas nañoo qaala yoneen saa yaquluuna malaaka yi alaykum saa sam wallahi maa rawha ah laa borom bi déet wallahi waat nañ ko ci yow maa rawha masuñoo gis sawar qaala yoneen saa sam yaqulu borom tabaaraka wa taala ne waaw fa law rawha waa nanu doon deme bu doon gisoon nañ sawar hmm? buñ ko gisoon nu ñuy def qaala yeneen saa san yaquluuna malaak kay alayhimu salaatu wassalaam alhamdulillah ne law ra'awhaa cay bu ñu gisoon sawara kaanu ashadda minhaa doon nañ gën a tar ni ñuy dawee lépp lu yóbbu safara ca lañ koy gën a daw waaw parce que safara ci boppam gisaguñ ko mooy boo koy daw mooy la la yóbbu ngay daw waaw la nga xam dañ ne yow boo ko defee moo lay jëme foo xam ne fu ñàngala la fu bon la mais ma soo gis foofu buñ la nee yaa ngi daw foofee safara mooy di daw la la fay asbaab yi la fay yóbbu waaw lépp loo xamante ne day yóbbuwaate safara bakkaar yeeg mooy yàlla yéeg yooyu keroog nga koy gën a tee sori wa la laha maxaafata dina gën a tar euh, ragal gi nga xam ne moom lañuy ragal sawara waaw ndax lay sal euh, yaanu euh, kal muxaabara ki nga xam ne daa gis ak bëtam yemul ki nga xam ne dañ la ko nettali kese ah voilà <laughs> yemul waaw fii mu ne gaa yi toog naan ma gis nga biir cent euros xam nga loolu ñu ma koy nettali naan ma am na tama su ma koo laal bokk la ki nga xam ne da koo am dugal ko poosam waaw nga xam ne moom bu la koy wax sax du fi nekk di wax wax ju bari da la koy génneel na la xoolal mu ngi nii mooy bu wert bii nii bi gis ñu def ci cent euros logo Marianne ak ñoomin seen ak yëpp loolu xam nga moom ñaar ñooñ dañoo bokk kee moom da tudd gi kese masula gis sax image bi bokkuñu kon laysa al-ayaanu kal muxaabara li ngeen a jaa fàng li ko gis bokkul ak li nga xam dañ la koy nettali kese mu ne kon ñoom de buñ gisoon àjjana si safara doon nañ ko gën a daw lépp lu koy jëme waaye dinañ ko gën a ragal qaala yeneen saa soxna fa yaqulu borom bi tabaaraka wa taala ne fa ushidukum maa ngi leen di seedaloo yéen sama malaaka yi am nii kenn man seen borom qad ghafartu jéggal naa leen waaw jéggal naa leen ñoom ñëpp te njéggalu yàlla mooy tax a dugg waaw udu uh, udxuluha tibtum tibtum bokk fadxuluha xaalidi set ngeen ci lépp loo xam ne bàkkaara taq-taq la léegi nag dugg leen ko kon qad ghafartu maa ngi leen di seedaloo ko ne man jéggal naa leen qaala nee na yoneen saa sam ne yaqulu malakun min al malaayika benn malaaka nag ci malaaka yooyu nga xam ne ñoom la borom bi doon laaj te ñooy ñooñu di wër uh, di uh, gëstu di seet bërëbu sikkar yi kenn nag ci ñoom ne alayhimu salaatu wassalaam ne mais borom bi fiihim fulaanun de laysa minhuma non borom bi diw fiihim bokk na ci ñoom fulaan diw tey tuddu turam xen malaaka yi xam nañ gaay non laysa minhum kooku bokkul ci ñoom ah non diw moom bokkul ci ñoom innama jaali xaaja noo ñëw fa woon lii lañ la doon wax ne la hadis bi day wane ne ñi nga xam ne ñoo naan si kar ni ñëw ci njàngale insha allah di bokk di dajaloo di ko def loolu noonu du sunna dañ naan la mais hadis bi ci boppam da koo wane parce que waa jii dafa ñëw moom li xaaja leneen a ko fi indi kon ñee nag kantaa ñi mu ñëw fekk seen jotaay ñooñu daa am lu leen fi indi te mooy sikkar voilà <laughs> kon mu ne leen ne euh, euh, non diw laysa minhum bokkul ci ñoom innama jaali xaaj dafa ñëwoon ngir aajo amaana waajoo xam ne dafa yëg ne ah diw yoreel na ko xaalis te dégg na ne bërëb ba ñuy sikkar rek moo xam ne jàkka ja wala kër diw wala fa nga xamante ne ah, fa la ñuy daje bés bu nekk wala semaine bu nekk am luñ fay sikar ah dégg naa ne diw dina fa nekk te moo ma yoreel sama xaalis xaaral ma dem mu dem loolu aajo la <laughs> wala ah am na loo xam ne lu ma ko waroon a jox la taw yii fu ne laa ko wër dégg naa ne moom day teew foofu xaaral nga ñëw ngir jox ko loolu loolu rek la indi comme que da ñëw fekk ñuy sikar nga toog. di xaar ñu ñu pare rek nga jox ko affaire bi dem sa wala nga jël sa lam la yoreel wala réclamer ko sa dette sa bor bi mu la yoreel dem wala <laughs> li xaaja <laughs> xaaja ah foofu nga dégg naa faam diw dafay ne te faam diw moom man bëgg naa koo denc ko waa waaw mu dem nag mu may gis dina baax ndax bu ma gisee daal euh, loolu it aajo la di daa suufe rek <laughs> xam nga bépp aajo bu la wëndi bu dul lii ni ñu nekk mooy euh, euh, tolloo ñoom aajo waaw mooy yu bari daal aajo daal aajo waaw moom daal ab aajo ko féndi bokkul ci ñoom mooy bokkul ak ñoom yéene ah voilà loolu war na ne ñeewum seen yéene moo doon dajaloo ngir sikkar borom bi tabaarako wa taala xaala nee na nag yeneen saa salaam ne boroom bi ne leen humul julasa ñooñ ñooñ ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy toog ñi ñi nga xam ne dañuy toog ñoom mooy ñi nga xam ne la yashqa bihim jalisihum képp ku toog ñoom doo torox wallah <laughs> mooy nit ñi nga xam ne nit ñi dañuy toog ak ñoom waaye la yashqa bihim jalisuhum waaw allahu akbar allahu akbar ñoonu nit di toog ñoom di perta loolu amul di torox déedéet parce que la ñu nekk ca leen leen ca la borom bi di defaree képp koo xam ne danga faa ñëwoon sax te loolu taxula woon a jóg waaw ci barkeet jataay boobu ci mbaaxu borom bi fadlu wal mahd ak ñooñu la ñu nekke muy lu mu gërëm tax képp koo xam ne loolu taxulaa jóg sax borom bi day nekk koo xamante ne nii eh, da leen di jéggalaale waaw ñooñ ñooy toogo waaye ñi nga xam ne dangay ngay toog ak ñoom compagnon yi nga xam ne ku nekk en leur doo xam mukk li nga xam ne mooy toroxtaange mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafizu al nawawi eh, al buxaari muslim rahmatullah alayhi ma solo na mu ne wa fii riwaayati muslim mu ne kanta beneen riwaay boobu imaam muslim imaam muslim benn bii kese la ko indi imaamul tamit na ko noonu ku nekk benn bërëb rek nga ko mu ne an abi hurayra muy jële sayna abu hurayra en fait da ngay wax ne hadis bi imam sayna abu sa'id al-khudri da koo solo voilà loolu la lool lool moo tax euh, moo tax euh, imaamu tirmidhi mu ko ne euh, moom abu kii salih di borom import export zakwan as-samman az-zayyat al-ghatafani mawlaahum rahmatullahi alayhi moom dafa wax génnaat na cent un comme niñ ko xamee euh, dane moom mu ngi seede waaw ci Seydina Abu Hurayra ak Seydina Abu Sa'id al-Khudri que ñoo wax lii wala moom da ko jëlee ci Seydina an Abi Hurayra benn bi aw an Abi Sa'id boobu muy def def le mais mooy boo xam ne sikki sàkk mais am na yoo xam ne def def lawul dane maa ngi seede keni hein ci Abu Hurayra ak Seyna Abu euh, Abu Saïd al ñoom ñoo wax lii jële ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais ki mu gën siiwe mooy Seydina euh, ki nga xamante ne mooy Abu Hurayra waaye Seydina Abu Saïd al-Khudri radiyallahu taala anhu tamit daal dinay solo xadiis bi même bu dee ne fii bi ci al-A'mash la jóge voilà euh, ci al-A'mash la jóge rahimahullahu taala rahmatan waasi'a te ñëwee na wa abi Sa'id waaw loolu euh, Abu Salih an Abi Hurayra gis nañ ci kisàkka bi loolu al imaam Ahmad soloo na ko euh, walillahi alhamdu wal minna hmm? euh, kon loolu moo tax ñenn ñi ne non hadis bi xadiis Seydina Abu Hurayra la ke uh, Sulaymaan al-A'mash moo doon ci sikki sàkka moom moo sikki sàkka hmm? ñëwee na ci wa waaye ñu bari dañ ne non sikki sàkka la al-A'mash moo ci sikki sàkka xadiis bi xadiisu kii la Seydina wa mawlaana Abu Hurayra ad-Dawsi uh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaye loolu eh, Euh, mooy tamit li gën a dëgër que ne xadiis bi sayna Abu Hurayra la radiyallahu anhu léegi imaamu Muslim kon ñu ñëw ci imaamu Muslim kanta moom Abul Husayn riwaayam bi nga xam ne moom la al imaamu euh, kii wax euh, an-Nawawi mu ne wa fii riwaayatin li Muslim an Abi Hurayra te mu jëloo sayna Abu Hurayra an an-nabi mu jële ci ki ñu solo sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna lillahi tabaraka wa taala malaikatan mu ne inna ñeel na lillahi ñeel yàlla ah tabaraka wa taala mi nga xam ne barkeel na te kawe na te yéegul malaikatan ay malaaka sayyaara yoo xam ne dañuy dox di wër fudulan loolu nag dafa am ay ay ay kii ay ay ay tekki ay façon yu mu ñëwee nu ñu ko takke nañu xool rek li ci imaam al-Hafiz an-Nawawi di ko toxale ci al imam al Ah, rahimahullah sayyaara mooy ñoo xam ne dañuy sayyaaxu na ñoo xam dañuy wër waaw waaw di wër ah, ci kaw suuf fudulan imaam an-Nawawi mu ne fudulan mu ne fa dabatu ala awjuh mu ne boroom xam-xamu xadiis yi takk nañ ko ci ay wàlla ahaduha benn bi wa huwa arjahuha wa fi bilaadina mooy bi nga xamante ne nii mooy bi ci gën a lëng bi ci gën dëgër te moo ci gën a siiw ci suñu gox yi fudulan bi dammil faa'i wa dha moom lañ ko jàngee sànq mi ñuy jàng mooy fudulan waaw fudulan boobu benn la jàppal fudulan am na de am na fudulan mu ne boobu nag moom la ne moo ci gën a siiw te mooy bi nga xamante ne mooy ci gën a dëgër moo ci gën a siiw gën a dëgër ci seen gox yi benn wa mu ne sa asaniya ñaareel bi bi dammil faa i wa sukuni da boo xam ne faa bi fu waaye da bi dañ koy sukun masque néeg fudd fudd lan mun a war a jaxaxaa loolu nag am nañu ne baaduhum am la lenn ci boroom xam-xam yi ñu ne loolu sax moo gën a dëgër wadda an na aktar waswab ba pare mu wootewu ne loolu mooy li gën a bari te moo gën a dëgër kon am nga fudd lan ak fudd fudd lan sukun wasaalisa mu ne ñetteel bi bi fathil faa i wa iskaanil daal mooy faa bi nga def fa daa bi nga sukun ko maske ne fadlan loolu yi am na fadlan waaw fadlan muy ñaataangoog ñett mu ne qaala al qaadi al imaam al qaadi Iyaad de nee na al maaliki rahimahullah hakada riwaaya inda jumhuuri shuyuuxinaa fil Buxaari wa Muslim mu ne nag bii nii fadlan naka noonu lañ ko soloo ci li ëpp ci suñu sëriñ yi ki ñu ñu soloowe sax imaamul Buxaari imaam Muslim kon fadlan am na bi fathil faay wa sukuunid daal muy ñetteel mu ne war raabi imaam an-Nawawi ci al-Minhaaj Sahih Muslim ibn al mu ne ñeenteel bi mooy fadlun bi dammil fa'i wa daad mooy boobu xam nga bu njëkk bi dañ ne fuudu ran di fuudu lun bi dammil fa'i wa dabi fuudu wa raf'il laami du lun ala annahu xabar waaw mubtada mahfuz mooy xabar la doon waaw mubtada xabar waaw kon eh, nga xam ne eh, eh, loolu kon beneen wax la fuudul mu juróomeel ni ñu takke baat bi ba léegi mooy fudala bil maddi jam'u fadil mu neen takke nañ ko nag fudala inna lillahi tabaraka wa taala malaikatan sayyara fudala ah voilà mooy bil maddi mooy tam dañuy xëcc laam bi fudala muy plurielu fadil muy ñu baax fadilu mooy ku ku baax fadil voilà comme euh, noow votre serviteur ñaanal leen ko rahmatallahi ak ridwanam amin <laughs> ça il n'a pas compris <laughs> comprendre votre ah mooy man saa bopp laa Muhammadul Fadil waaw comme sa tur <laughs> loolu laa lay wax voilà <laughs> waaw waaw kon mu ngi noonu ak képp koo xam ne eh, ci jullit ñi ñaanal leen loolu tamit mu ne qaala al boroom xam-xam yi kon nag mu ngi nii kon juróomi yi la wax am nañu boo récapituler hein bi nga xamante ne mooy bu njëkk fuudu lan hein fuudu lan ñaareel hein fudlan ñetteel fadlan ñeenteel fudlun juróomeel fuda laa mu ne na léegi naaw yi mu indee yi mu ne xaalal ulama boroom xam-xam ne maanaawu maanaawam nag lu mu ci man doon laa jamii riwaayat ci niñ ko takke yépp soloo ko ni kàddu gi annahum kana ñoom malaikatun zaiduna ala alxafada malaaka yoo xam ne ñoo yokk ci ñii du bokku ñok ñi nga xam ne ñooy wattu jaam bi waaw nga borom bi daa sopp doomu aadama yi teg leen fu kawe wala naa karamna bani aadam waaw bàyyiwuleen ak noonu kese jinne yi leen fitnaal ak ñu bon yi waaye daa def xafala yoo xamante ne nii ñoom ay ñuy wattu euh, jaamam yi lañu waaw sinon gars yi faagaagal nañ ñu bu yàgg waaw ñu faagaagal nañ ñu bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg nekkuñu woon sax doon taxawaalu matuñu leenum xëy dañ ñuy faagaagal ñu dem doxi dog tegedele waaw wa huwa alqaahiru fawqa ibaadihi wa yursilu jaa ahadukum al-mawt tawaffatu rusuluna hum la yufarritun te suuratu An'aam borom bi moo tiim moo noot Ah, jaamam yi waaw féete leen kaw te yéegul wa yursilu alaykum xafaza te mooy wàtti ci ñoom ñoo xam ne ñoo leen di wot waaw kon xafaza yooyu bokku ñoom ñii waaw moom lay wax ne ñooñu ay malaaka lañ yoo xam ne alal xafaza wa ghayri ba yeneen façon malaaka yi comme ñi nga xam ne ñooy bind jëfu doomu aadama ji bokkul kii waaw maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid du ñii tamit te nit ki du yàbbi dara ci làmmiñam lu dul am na raqib ak atid yoo xamante ni nañ ko bind ñooñu it bokkuñu ak ñii voilà bokkuñu ak ñii kon euh, euh, mu ne kon annahum malaa'ikatun zaa'iduna dañoo yokk alal xafadati wa ghayrihim ak ñeneen minal murattabina maal xalaa nga am na borom bi lim def dalee na jox fonction ak mbindeefam yi lëkkale ñoom seen jëf ak mbindeefam yi ñii ñeneen lañu ñoo xam ne ñoom malaaka la ñoo xam ne boroom bi da leen a tàggat ngir lii ngir lan di seet di làmbatu fi nga xam ne mooy majaalisu zikri loolu moom ñoom loolu radar boobu lañ yor di xool détecter fan moo am fi nga xam ne bërëbu sikkar jeex na ñi ñeneen la waaw mu ne fa haula ñi as-sayyaara mooy ñi nga xam dañuy wër malaaka yam dañuy wër la wazifata lahum amuñu beneen fonction beneen mission bu ñuy def lu dul lii innama maqsuduhum dëgg-dëgg li nga xam ne mooy seen euh, li ñuy wut te moom la ñuy sàkku mooy xilaqu zikri xilaqu zikri mooy li nga xamante ne mooy euh, xilaqu zikri ma maqsudum xilaqu zikri mooy jataayu sikkar yi kon nag mu ngi noonee kon ñu continuer mu ne kon inna lillahi tabaaraka wa ta'aala malaa'ikatan sayyaaratan fudulan wala fudulan wala fudulun wala fudala yattabi'uuna majaalis az-zikr mooy moom la ñuy topp di ko seet moom mooy yaltamisuuna wala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne yet yi eh, eh, yattabi'uuna bi am na boo xam ne ah ah mooy am nga tatabba mu ne huwa al-bahth an ash-shay'i wa at-taftiish mooy di chercher dara comme nga sa détecteur de métaux di chercher benn or fenn wa taftish ak ci luññatu mu ne wasaan yi ñëwee na tamit ci beneen riwaaye yabtaxuuna di sàkku wa huwa talabu mu ne wa kilahuma sahih ñaari yi yépp wér nañ ci ni ñu sa solo wa sahihu imaamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi mu ne nag kon yatta yattabi'una ci ni ñu amee riwaay imam muslim bi ñu nekk suñu loxo majalisa zikri euh, ñuy chercher di ut li nga xam ne mooy bërëb yi nga xam ne ci la ñuy tudde yàlla fa ida wajadu bu ñu ko dajee du ñuy def majlisan benn jataay boo xam ne fii nekk na fa zikrun mooy jataay boo xam ne nit ñi am na a ak sikkar gaa ya ngay sikkar am na ñooy sikkar qaadu ma'ahum ñu toog jekkeek ñoom toog ak ñoom waxa fa ba'dhum ba'da leen li daal di muur ñeneen ñi bi ajnihatihim ci seen li nga xam ne mooy seen euh, laaf yi hatta yamla'u ma baynahum wa bayna as-sama'i ad-dunya ba nañuy feesale diggante fa jataay ba am ña toog noonu ba asamaan si gën a jege seen laaf yi fa idha tafarraqu bu ñu tàqale ko nag nga xam ne ñu yëkkati jataay bi araju ñu yéeg wa sa'idu euh, ñu daal di yéeg ila as-sama'i jëm ci asamaan allahu akbar allah allah allahu akbar <laughs> léegi nag ñu daal di yéeg ci jëm ci li nga xam ne mooy daal di yéeg ci asamaan bu ñu yéegee ci asamaan ah fa yasaluhum qaala nee yoneen saa saam ne fa yasaluhum allahu azza wa borom bi nga xam ne moo màggate tedd daal di leen laaj wa huwa a'lamu bihim te moo leen gën a xam lim leen di laaj min ayna jiitum waaye yéen malaaka yi fu ngeen jóge fa yaquluuna ñu ne ko ji na alayhimu salaatu wassalaam min indi ibadin laka ah borom bi ñun de dañoo jóge ci say jaam yoo xam ne ñeel la lo loolu rëy na laka fil lool seede malaaka yi la de du seede koo xamante ne raay lante gannaaw yooyu de non non ñoom li ñu gis lañu wax <laughs> mu ne ñoom de jóge lañ ci say jaam yoo xam ne yow lañ ñeel fil ard ca suuf yusabbihunaka ñu ngi lay sàbbaal gis ne yusabbihunaka ñu ngi lay sàbbaal wa yukabbirunaka ñu ngi lay kabbir takbir allahu akbar wa yuhallilunaka gis nga fii indi na wa yuhallilunaka mooy laa ilaha illa allah wa yahmadunaka alhamdulillah ñu ngi lay sant wa yasalunaka di la ñaan nag qaala borom bi ne am nga fële wa yumajjinunaka ci riwaa imaamul Buxaari qaala mu ne la bokk nañu def ñenn dañ may ñaan wala lañ may ñaan qaalu yas'alunaka jannata liñ lay ñaan mooy sa jana qaala wa hal jannati waa ñoom dañoo ma sëkki sama jana ji qaalu la malaaka yàlla ko déedéet ay nañ ko ci borom bi bi ñu ngi ci yow masuñu koo gis qaala fa kayfa law ra'aw jannati waa naka la doon demee bu doon gisoon nañ sama jana qaalu malaaka yàlla mi saa saa ne ko waaye ah tontu ba da ko indi ci suuf mu ne wa yastajiirunaka waaye ñu ngi lay ñaan nga wiir leen mooy ñu ngi ñaan ñoom ñooñee nga musal leen xaalaw mi ma stajiruna nii waa ana laan rek ci lan lañ ngay ñaan ma yiir leen musal leen ci xaalu min ngi lay ñaan nga yiir ci sa sawara si yaa rabbu yow suñu borom xaala nee borom bi tabaaraka wa taala ne leen hal raaw naar waa ñoom dañoo gis sama safara bi xaalu malaaka yi ne la doon demee kon ñoom gis sama sawara si <laughs> ñu sama sawara si di ci musuloo nii waaye ñoom bu ñu ko gisoon nag xaalu léegi mooy tontu ba bu ngay ñëw ca suuf comme de mu ne wa yastaghfiru naka ñu lay ñaan nga jéggal leen kon bokk na ca ñoom lañuy def mooy ñaan yarom bi jéggal leen Allah na ca la nga xam ne moom la ñu taxawee di ko nekke di ko def ci yu baax mooy di ñaan borom bi daal di leen jéggalu borom bi tabaraka wa ta'ala waaw léegi kon boroom bi ne euh, wa yastaghfirunaka mala qaala mu ne fa yaqulu qad ghafartu lahum borom bi ne qad dëgg-dëgg ghafartu lahum ñooñu jéggal naa leen waaw waaw ñooñu jéggal naa leen fa ataytuhum te jox naa leen maa sa aw lu lañ may ñaan ne ngeen àjjana lañ ma doon ñaan loolu ma ma wa ajartuhum te yiir naa leen muccal naa leen musal naa leen mimma stajaaru la nga xam ne ñu may sàkku mu musal leen ci xaala nee na fa na léegi nag ñu wax rabbi fiihim fulaanu na <laughs> waaye ci riwaaya bee benn ci malaaka yi moo wax waaye comme que daa wax ci turu ñëpp bu boobaa man nga ko askanale kooku kese waaye man nga ko askale ñoom ñëpp ñu ne way yaa rabbi ee suñu borom bala ngay wax jéggal nga leen ñoom ñëpp ak yooyu ñoom est ce que dañuy dute ne yàlla xamul le xew déet xam nañ ko waaye comme que da leen a ñu koy préciser rek ne ko ah fiim fulaanun de Abdul Xattab waaye borom bi da leen a wal ñu laaj lii ngir ñu xam ne ñun jaam yi kene majaalisu dikr yooyu bërëbu euh, jataayu sikkar yooyu du ña nga xam ne sikkar kese moo leen fu indi kese lay jariñ waaye ku fa ñëw ngir beneen aajo aajo àddina sax borom bi ñoom ci seen barkeb lañu nekk ak gërëm gu mu ko gërëm ak ñoom dayo bañ am fa yàlla borom bi day jaare ci lool yow boole waale la ca leen di defal allahu akbar day roogalaat ba ci yow même bu dee ne loolu taxula woon a jóg yow si yéene c'était autre chose ah. waaw kon mu ne ko rab di fiim fulaan ñu ne woye sa borom nekk na jële fulaanun liw waaw tuddu turam boo xam ne bu mag la <laughs> xatta siixatul mubaalaga <laughs> non non non de moom def de kasiirul xasaaya ku bari ay ñaaw tiif la non kooku mu nga nekk ci seen biir innama marra dafaa ñëwul woon sax ngir bu ñëwoon sax ne waa ji daa ñëw seet si lu baax waaye innama marra li des mooy dafa romb kepp fa jala sama hum mu ak ñoom waaw loolu kese fekkee ma boole kese la <laughs> dafa léeg-léeg sax nit dina romb bon am ker sax xam ne ah comme que gars yi jot nañ ko gis jóge fi nag di dem feneen di leen fi bàyyi day xaw a ñàngu quoi mu toog nag nekk fa boppam mais amu ci benn yitte waaw bu sañoon sax loolu lii ko fi dal nekk gii du ko fi nekk waaye borom bi ne waaye loolu lépp seetuma ci yooyu yëpp waaw la ñu nekk laa gërëm ak ñoom ma gërëm leen kon nag képp koo xam ne bokk nga ak ñoom jataay même bu dee ne loolu taxula woon a jóg yowit boole naa la ca la ma leen di defal fa yaqulu borom bi ne walahu kooku it ñeel na moom itam jéggal naa ko humul qawm nee ngeen jëfkatu bàkkaar mag la way kon nag jéggal naa ko humul qawm lu tax borom bi ci yërmande mu jaarale ci ñi mu jaarale ba defal ko loolu mooy humul qawm ndax ñooñu mu toogal mooy nit ñi de ñooñu ñooy dëgg dëgg nit ña bu ñuy wax góoru yàlla ñooy ñooñu waaw ñooñu la humul qawm ñooñu nag ñooy dëgg dëgg nit ñi waaw ñooy dëgg-dëgg góor yàlla yu nit yàlla yu mag yaa ngoog waaw laa yashqa bihim jalisuhum laa yashqa du torox mukk bihim jalisuhum toogaaleeg ñoom ba pare du torox du am waaw xoolal nga lu borom bi nañ ko gis ci njàngat insha allah yow am na ñoo xam ne booy toog ak ñoom di texe ah déet waxuma ko de bi ci boppam moo ko wax ci hadis bi humul qawm laa yashqa bihim jalisuhum <laughs> waaw ñooy gaa yi nga xamante ne ni hmm? laa yashqa du torox mukk bihim jalisuhum ku toogaaleeg ñoom doo torox waaw borom bi xéewalam yi da ko <laughs> waaw da ko def fépp toogaaleeg ñoom dootu torox waaw xam nga mu ne woon ku toogaaleeg ñoom texe waaye bii moo gën a màgg mooy dàqal la li nga xam ne mooy ak toroxtaange te fa man zuhziha zuhziha anin naar wa udxila al janna faqad faaz alaaxira moom ku ñu soril ay safara àjjana lañ la jëme dugal la kooku mooy ki tax waaw kii nag laa yashqa bihim jalisuhum allahu akbar waaw ulaa'ika al qawmu laa yashqa jalisuhum waaw waaw iz yaksibuuna al muridiina saadaati ca xuqal bu hmm? ñoom ñi la sëriñ bi di way foofu bokk nag xuqal bu kaaw ah, saadaati namwaati tabkil araadi alayhim kas ba ca biir muy wax ne gaa yooyu ulaayikal qawmu laa yashqa jalisuhum waaw ñooñu ñooñee ñu màgg ñooñee ñooy gaaya nga xam ne laa yashqa du torox jalisuhum ku toogaaleeg ñoom ah. waaw ndax ñoom fu ñu nekk dañuy faggul ñanam ma dem ci seen borom la nga xam ne mooy ay seen ay ngërëmu yàlla ak ay teraangay yàlla ak texe yu borom bi tabaaraka wa ta'ala allah la hawla wala quwwata ja'alana allahu ñi nga xam ne ñoom ñooy taxawee ci euh, jataay yooyee moo leen di yitteel te yàlla tax amin kon hadis bi fii nii la léegi kon